ah tere gi nga xam ne moom la tere moom aleyhi salaatu wassalaam ci lekk li nga xamante ne mooy mbaam mbaam mbaam sëf mooy laan laan bi ñu xam muy mbaam paa mbaam xuux mbaam yi ñuy yenn bagage yi di ko takk sareet di ko baye boobu gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam da koo xaraamal keroog comme ni mu nee ci saxiixa yi nag yiñ ko waxoon bi ñuy gisoon nañ taxriij bi yonent bi alayhi saar salaam keroog dane sem muy xadiis Seydina Anas yooyu mu ne keroog ak saxaaba yu bari yi gisoon nañ ñu bari ñoom Seydina Abdallah ibn Abi Awfa ñoom ñépp te du ñoom kese waaye ñoom Seydina Al ibn Azib radiyallahu taala anhum wa ardaahum ñoom ñépp daldi nañuy solo ak seydna abdallah ibn umar ibn alxataabi radiyallahu anhu ak seydna ali ibn abi taalibin radiyallahu taala an iljamii ñoom ñépp solo nañ ko jële ko ci saxaaba yooyu ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa xaraamal keroog an luxuumil an alxumuril ahliya lekk mbaam mbaam sëf léegi ana lan mooy léegi comme que ñu ci njàngat yi nag mooy il est ñu yaatal affaire boobu comme li Seydina Anas wax na eh, lamma kaana yawmu xaybara amara rasulullahi sallallahu alayhi wa aba talhata fa naada anna allaha wa rasulahu yanhayaanikum an luxuumi alxumuri al ahliya fa innaha rijs seydna anas ibn malik radiyallahu anhu mu ne lamma kaana yowmu xaybar bi nga xamante ne ci la bisu xaybar xew muy xare xaybar te gisoon nañ ne tamit imaamul maghazi imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi daldi woon na koy soroo moom itam tere gi nga xamante ne moom la alayhi salaatu wassalaam daal di tere li nga xamante ne mooy yàpp mbaam sëf comme nin ne woon fa xaddasani abdullah ibn amr ibn damra alfazari an abdullah ibn abi salit an abihi qaala ataana nahyu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam an akli luxuumi alxumur alinsiya walquduuru tafuuru biha fa akfanaaha fa kafanaaha ala wujuhiha mu ne moom imaam dinaa ñëw léegi ci xadiis Seydina Anas bi ñu wax tam nekk muttafaqun alayhi waaye pour l'instant nañu lijjanti lii nga xamante ni moom lañu nekk muy xadiisu imaam Ibn Isxaaq mu ne ki ko nettali mooy Abdallah ibn Amr ibn Dam ibn al-Fazari moom mu jële ci Abdallah ibn Abi Salit moom mu jële ci baay mu abdallah jële ci abi salih radiyallahu anil jamii mu ne ataana dikkal nañu nahyu terek yonent bi aleyhi salaatu wassalaam an akli luxuumil xumuril insiya ci tere lekk li nga xam ne mooy mbaam sëf yi wal quduuru fekk cin ya foofale ca xaybar xiifoon nañ ba koy togg ba cin ya tafuuru di bax ci mbaam mi yàpp yi fa kafa naa hawaaye ca saase bum ñu dikkalee lañ ko këpp ala wujuhiha ci kanam ci seen xar kanam mooy ñu daal di këpp ci nii léegi foofu euh, ndax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim premièrement mooy àtte euh, euh, bi àtte boobu yonent bi alayhi salaatu salaam àtte ci ci ci wàllu ñàkk a lekk mbaam dafa am loo xam ne moom lañuy ñuy wan comme moom aleyhi salaatu wassalaam li mu wax ne alaa inni utiitul qur'aana wa mithlahu maa mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen utiitu joxees na ma alqur'aana alqur'aan wa mithlahu ak lu mel ni alqur'aan maahu ànd ak moom voilà mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Ah, moom ci boppam day comme ni mu ko waxee ne yu eh, ne yushiku ahadukum shab'ana muttaki'un ala ariati ala arikati yaqulu baynana kitaabullah maa wajadna ahlal ahlal maa ahalla ahlalnaa wa maa harrama harramnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne yushiku ahadukum léegi ngeen gis ay nit ñoo xamante ne nii shabaana day lekk ba biir bi ba biir bi fees naan ba màndi daldi toog naan nag jekk daldi wéeru sukkandiku ci jekki kaayam yi naan bay na naa suñu diggante daal moom kitaabullah waaw suñu diggante daal téereb yàlla bee fi ne lu ñu fekk mu mu mu daganal ñun lool lañuy daganal lu ñu fekk nag daganalu ko ñun moom duñ ko faale ñu leen di woowe ci abus de nit ñi di leen woowe al quraaniyun waaye wax naa la ñooñu duñu quraaniyun jamais quraani huwa man ittaba'a al qur'ana wa sunnati nabiyyihi nabiyyillahi sallallahu alayhi wa sallam alladhi huwa alladhi yu'allimuna ma fi al qur'an wa yubayyinuhu lana moom mi nga xam ne moo ñuy jàngal li ci alquran di ñu ko leeralal kooku ah ki def loolu loolu mooy li nga xamante ne ni kooku mooy ki mooy mooy quraan yi mais kanta dul loolu moom mooy waa ji day ko ne mu ne yuusiku kon ar-rajulu muttaki'un wala ahadukum ala arikati yuhaddisu bi hadiisin min hadiisi fa yaquul di nettali ci sama hadiis di wax naan fa yaquulu baynanaa kitaabullah azza jalla luñ lu téere bi daal lu alxuraan xaraamal ñu xaraamal lu mu daganal ñu daganal yonent bi aleyhi salaatu salaam teg ci ne alaa wa innamaa xarama rasulullahi sallallahu alayhi alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen déglu ma yëgal leen yoo yëgu ngeen innama dëgg-dëgg xarama day xaraamal rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam kama keem ni nga xamante ne ni mislu ma xarama ni buur yàlla di xaraamale moo tax ñooñu seen wax yooyu amul benn njariñ laa taa amul dara lu koy lu koy dëgëral loolu ndax lan moo tax xam nga li indi fii mooy <coughs> ñi nga xam ne dañ naan non non mbaam suuf xam nga Sénégal foog naa daaw ci 2016 wala yooyu am na doon naa dégg ñu naan ay is non non naa ko gis ci média yi ñu naan ay gaa yoo xam ne dañuy rendi mbaam mbaam yi di leen jaay ba gaa yi yaa subhaanallah loolu mooy loo tax ma li ma doon wax ci jataa bi weesu ne ñun duñu dëkku xam-xam loolu ça se vérifie li ma doon wax ne du dëkkub xam-xam ça se vérifie et c'est pourquoi parce que bii loolu amee au lieu ñuy laaj même journaux yi lan la ci diina wax mais gars yi vétérinaire la ñuy woo ñuy xool yàppu mbaam di xool ndax est-ce que c'est nocif wala yooyu alors que naha an luhumil humuril ahliya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawma xaybar ndax en ñi nga xam ne dañ ne noonu euh, ndax alxuraan bi muy tudd yi yi yi mu xaraamal mbaam bokku ki bi muy tudd ci suuratul an'am ndax suñu boroom subhaanahu wa taala dafa ne ci suuratul an'am suuratul an'ami muy la sourate 6 du Coran dane qul laa ajidu fii ma uxiya ilaya muxaraman ala taacimin yatcamuhu illa an yakuna maytatan aw daman aw daman masfuuxan aw laxma xinziirin fa innahu rijs aw fisqan uhilla li gayri illahi bih faman iturra gayra baaxin wala caadin fa inna rabbaka gafuurun raxiim dane qul waxal yow alayhi salaatu wasalaam laa ajidu trouvé wu ma fii ma uxiya ilayya ci li nga xam ne moom lañ ma wax yu révélé ma ko muharraman ci loo xam ne dafa xaraam ala ta'imin ci loo xam ne dañ koy lekk yat'amuhu loo xam ne ci yi ñuy consommer di ko lekk suñu boroom ne ko yow waxal alayhi salaatu wasalaam que ne trouvé ci li ñu ma révélé que ne dafa xaraam ci lekk gu ñuy lekk illaa suuf yii nii ndax diine loolu la diine diine moom du ñëw di di di di yi nga xam ne naan naan yi dagan na ceebu jën dagan na waaye maafe dagan na non non non non loolu kon du jeex kon alxuraan ji du jeex euh, sarit dagan na non yooyu yooyu bu doon lool la mooy alxuraan bi kon daanaka këyitu àddina bi yépp du ko doy day wax yi nga xamante ne ñoo xaraam boo xamee yi xaraam après yow ci ngay xamee nag yi ñu waxul yi ñu waxul mooy yooyu ñooy yi nga xam ne ñoo dagan ndax al aslu cosaan ci mbir yi mooy al ibaaxa yépp dañoo dañoo dagan léegi nag ba mu des loo xam ne alxuraan dafa ñëw ne lii dafa xaraam comme fii kon mu ne kon waxal ne trouvé wu ma ci li nga xam ne moom lañ ma wax yu ci lekk goo xam ne gu ñuy lekk la illaa ay yakuna daman lu dul mu nekk li nga xamante ne nii illaa ay yakuna maytatan d'abord mayta mu illaa bam des loo xamante ne bu dee ne mbir mii dafa nekk euh, <coughs> mayta mayta mooy mooy kii mooy mooy médd médd daal lañ ma lañ ma xaraamal illaa yakuna maytatan médd kon jàppal première alxuraan ngi lim yi nga xam ne mooy lekk yi ñu xaraamal maytatan lekk aw daman masfuhan wala euh, kii boo xam ne deret joo xam ne day wal day gicler di di di gicler comme boo rendee xar mi ni ni ni deret yi génne jooju noonu dafa ku mu laal loolu sobe la mooy dangay ngay raxas fi mu la laal ba mu des ci yenn cas yoo xam ne ñoo xam ne dañ leen koy wàññil ñoo xam ne dañ leen di teggil loolu noonu ndax bu tay taysir du ku nekk rendikatu xar mu ne wala kuy ko koo xamante ni ñëw nga maa nga rendi xar deret jooju laal di gicler mooy ne loolu sobe la deret ji boo daggee tamit muy sotteeku noonu deret jooju sobe la kon suñu boroom ne kon mayta bi mu ne liñ ma xaraamal waxal mayta ñi ñu permettre waaw bala ñu génn foofu côté deret ñi nga xam ne permettre nañ leen bu leen laalee ñoom ci seen yére yi bu ñoom bu euh, bon dañ leen koy mujj jéggal mooy ñi nga xamante ne loolu seen métier la comme boucher yi wala ñi nga xam ne ñiy liggéey ci abattoir yi <coughs> di rendi xar yeeg yooyu ak koo xam ne looluy métier rendikatu xar la ak di leen fees kooku bu dee loolu mooy métier mihnam la mu koy def léegi deret jooju di laal yéreem même bu dee sobe la dañ ko koy jéggal dañ ko koy jéggal ndax al mashaqqatu coono bu ñëwee lislaam day indi yomb yomb comme que loolu mooy métier te da koy def tous les temps moo tax ñu koy tous les jours presque muy métier kook dañ ko koy teggil dañ ko koy woyofal waaye dañ naan ko boo amee nag yére boo xam ne bu julli jotee moom ngay sol bu wuteeg boobu nga def ko mooy li nga xam ne mooy li gën loolu mooy li gën sinon kooku loolu dañ ko koy teggil mook ñiy liggéey ci foos yi manque manqukatu foos yee yem koo xam ne métier manqukatu foos la foos xam nga fay jóge sobe la <coughs> waaye comme que mooy métier kook dañ ko koy jéggal mais yow occasionnellement boo fa jaaree mu laal la yow wala nga demoon fa fekk sa benn xarit boo xam ne loolooy métier ren di xar wala manque foos yow nga dem di ko jàppale ba tax ci yow moomu yére yi mu laal da koy changer par force parce que yow loolu loolu loolu occasionnellement la la dal il faut mu nekk nit ci yow voilà kon aljazaar loolu dañ ko koy teggil kon mu ne kon yi nga xam ne moom la ñu xaraamal ci man ma trouvé ko ala ta'amin ci lekk yat'amuhu yoo xam ne dañ koy lekk mooy li nga xam ne illaa bam des an yakuna mayta mayta daal midd te midd mooy lan mooy lépp loo xamante ne dañu ko rendi te jaarul ci yoonu sharia walla mu dee li naan dee naturel loolu mooy médd médd nekkul rek xar mu jekke rek dee noonu lekk mbuus dee wala mu dee naturellement du lool kese de waaye médd la képp koo xam ne dafa jëndum xaram daal di gis benn ate dem jënd ko ci benn fermier boo xam ne ate la mu rendil ko ko kooku loolu médd la pourtant da koo rendi même bu nee ko neel bismillah mu ne bismillah kooku da ko da kooku mooy loolu mu rendi noonu manoo koo lekk médd la ndax lan lay sa moom amul ahliya mooy amul li nga xamante ni ni mooy euh, nu mu tudd euh, euh, éligibilité moom il n'est pas pour di rendi voilà kon moom waa jooju bu rendee rendeem baaxul kooku bu rendee rendeem baaxul ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo abilité mën a rendi mooy jullit wala juif wala chrétien lu kitaab yi julli nag góor ak jigéen jigéen mën naa rendi xarum tabaski jigéen mën na koo rendi voilà mooy du góor rek kay rendi jigéen am na góor ñoo xam ne sax ñemewu ñoo rendi mais jigéen gu ko ñeme mën na koo def kon mayta kon lool mooy médd ak yi nga xam ne daal dañoo mbëkkante mbëkkante ba kenn ki faatu wala mu jóge ci kaw almutaradiyatu jóge ci kaw daal di daanu wa ma akala ma ak yi nga xamante xar moo xam ne dañoo fekk gaynde gi jàpp ko ba ba ba doon ko doon ko jàpp ba ba mu dee loolu it ak gibier boobu mooy nit ki mënoo ko lekk kon mu ne la takuna an la yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma xinziir ñetteel bi euh, euh, euh, kii mayta aw daman aw ma euh, mas aw lahma xinziir walla wala muy yàpp mbaam xuux cochon wala porc voilà mu ne yooyu noonu fa innahu ndax yi dëgg-dëgg rijsun li nga xamante ñoom sobe la aw wala boog fisqan mooy sobe lañ te tamit fisq la mooy ak kàccoore la di lekk yi uhil la loo xam ne dañ cee tudd li gayrillaahi bi dañ ko dañ koo rendi daldi ci tudd leneen loo xamante ne ni buur yàlla taxul wala ñu rendi ko te buur yàlla taxul comme ndëpp yéeg yu mel noonu mu ne nag famani turra képp nag koo xam ne dangaa nekk ci ci ci nécessité mooy loru nga xam ne boo ci lekkul ci yii nii même yu xaraam yi boo ci lekkul faatu comme exemple bu bu bi ñuy wax rek waaju waaju doon voyage yi ci àll bi gis mbaam mu médd ba ŋaax te bu ci lekkul mu leer na ko bu ci lekkul bala moo gisaat lu mu lekk faatu dañ naan ko jëlal nga lekk ci waaye nag waaye mu bañ cee nekk nag ku ci ëppal xayra baaxin mu bañ cee ëppal wala aadin di delluwaat naan awaay ah, dekete mbaam neex naa lekk ba sóor naa ah, waay saa naa ci yóbbaale provision sax déedéet mu ne fa inna allaha buur yàlla inna rabbaka ghafurur rahim aji yërëmaa koon aji jéggalaa koon la rahimun aji yërëmaa koon la léegi nag wax ji loolu la mooy kon gis nañ dane mayta médd moom lañ xaraamal yi mu wax ne trouvé ci li nga xamante ni ni moom lañ ma wax yu ci lekk gu ñuy lekk lu xaraam lu dul mu nekk médd walla deret juy wal walla yàpp mbaam xuux léegi nag ñooñ dañu naan que ne fii alxuraan tudd fi yàpp tudd fi mbaam sëf kon kay mbaam sëf kon dara génnewu dañ naan la noo yonent mi alayhi salaatu salaam wax nañu gis nañ léegi xadiis yi mu wax kene moom day xaramal comme ni suñu borom mislu ma xaramallah comme ni suñu borom di xaraamale voilà te yone suñu borom moo ne wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu leen yonent mi alayhi salaatu jox nangeen ko nangu na ngeen ko jël wa ma nahaakum anhu lépp loo xam ne da leen a tere fantahu na ko arrêté na ngeen ko bàyyi moo tax ci kaw loolu kon yonent bi aleyhi salaatu salaam dañuy gis yoo xam ne moom moo ko xaraamal ñëwul ci alxuraan mooy mooy textuellement mais ci mais mu ngi ci alxuraan ndax wama ataakumu rasuul loolu dugal na lépp fa xuduuru li leen yonent bi aleyhi salaatu salaam jox jël leen loolu mooy kon sunna lum ñu wax lool dañuy c'est comme si alxuraan moo ko wax benn la amul benn différence léegi nag bu loolu leeree kon loolu day am benn règle boo xam ne règle usul yi mooy kon al a sunnatu mooy ban mooy sunna sunna dafa bokk ci euh, dañ ci gis ne masdarun min masadir sharia la waaye as sunnatu moom sunna ci boppam day day ñëw di yokk ay àtte ci kaw alxuraan moo tax imaam Ahmad doon wax naan sunna mooy sunna yonent bi alayhi moo am priorité moo am kii muhakkama mooy at ci kaw alxuraan mais pas le contraire ndax sunna mooy ñëw ngir leeral alxuraan te alxuraan du mooy leeral sunna ndax kiy leeral alxuraan mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon euh, loolu kon bu ñu ko xamee kon loolu bu ñu ko xamee léegi kon dañuy xam ne kon. léegi kon xaraam xaraamal bi ko yonent bi alayhi salaatu salaam xaraamal ci la xaraame ilaa yawmi diin keroog yow mu xaybar ci fii ñu nekk ci la ko xaraamale moom alayhi salaatu wassalaam léegi nag mu am mu am benn benn benn benn benn masala bu am solo mooy ana moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy xaraamal lan moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di xaraamal li nga xaman daal li nga xamante ne nii mooy eh, mooy eh, eh, alxumurul ahliya wala al ana lan moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam xaraamal ko loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wute saxaaba yi la tàmbalee. ndax biir saxaaba yi radiyallahu anhum dafa am ñoo xam ne ci ñoom comme xadiis yooyu yépp nag imaam al Buxaari rahmatullah alayhi daal dina leen solo boo ñëwee ci kitaabu boo demee ci kitaabul maghazi kitaabul maghazi moom imaam al Buxaari rahmatullah alayhi daal dina fay indi yooyu mu ne xoolal premier premier mooy lu tax tax bi lan moo tax lan moo tax ñu daal di koy xaraamal loolu saxaaba yi radiyallahu anhum dafa am ci ñoom ñoo xam ne ñu ne keroog yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xaraamal li nga xam ne mooy lekk yàppu mbaam sëf ndax lamtu xammas ndax euh, kii ko woon mooy séddale butin de guerre bi la bokkoon daal di wuñ ko woon yiñ jële woon xaybar te te lanakuñ ko woon ta partagé wuñ ko woon looloo tax moo tax imaam euh, al-Bukhari rahmatullah mu ne euh, muy xadiisu Seydina Abdallah ibn Abi Awfa radiyallahu anhuma mu ne naa asaabatna majaatun yawma Xaybar te gisoon nañ ko xadiis bii tuddoon nañ ko ci biir bi ñuy wax yi nga xam ne moom la tere keroog moom alayhi salaatu wassalaam keroog Xaybar mu ne asaabatna majaatun mu ne asaabatna dañoo dal majaatun li nga xam ne mooy ak xiif yawma xaybara keroog bésub xaybar mu ne bi mu leen dalee mu ne fa innal quduura la taxli fekk cin yi ñu ngi ci togg yàpp mbaam yi ba muy ba muy bax di ñor wa ba'daha lenn li ci moom ndax yi jot commencé na ñor sax ci bax googu fa jaa amunaa di bi mu ne ki nga xam ne mooy wootekatu yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di agsi bi mu agsee mu ne lan laa takulu min luxumil xumuri shay'an wa ahriquha bu leen lekk ci li nga xamante ne ni mooy euh, yàppu mbaam yi dara te ngeen këpp ko qaala ibnu abi awfa imaam al buxaari rahmatullah alayhi mu ne qaala wax na ibnu abi awfa radiyallahu anhuma fa taxaddasnaa annahu innama nuhiya anha li annaha lam tuxammis nee na lam tuxammas nee na ñu ñuy waxtaan suñu biir ñun saxaaba yi radiyallahu anhum naan euh, li tax ñu tere ko mooy ne lamtu xam mas dañu ko nekkagul woon euh, euh, séddaleeguñ ko woon ci bitin de guerre bi la bokkoon te séddaleeguñ ko woon looloo tax yonent bi alei saatu salaam tere woon lekk gi nga xam ne moom lañ ko bëggoon a kon benn cause ngo kon masala bi ñu nekk nii mooy ana lan moo tax an illa lan moo tax ñu xaraamal li nga xam ne mooy lekk yàpp mbaam sëf kero kon premier bi te gis nañ ko moom lañ wax léegi nii ci xadiis seydna abdullah ibn abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhuma nee na ñu roon waxtaan suñu biir ne ah yonent mi alayhi salaatu salaam xam naa li tax mu mu tere ko mooy li annaha ndax yàpp mbaam sëf bi lamtu xamas Eh, daal di wuñ ko woon séddale ca ci butin de guerre bi la bokkoon kon benn cause a ngoog d'après lenn ci saxaaba yi radiyallahu beneen cause moom ba léegi imaam abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhu moo ñu koy nettali mu ne ci même xadiis bi mu waxee fa taxaddasna annahu innama nuhiya anha li annaha lam tuxannas mu ne wa qaala ba'duhum kon bi ñuy wax ñenn ñi ne non c'est que li tax yonent ma lay sarsam tere ko mooy dañ koo départ mooy ci butin de guerre bi la bokk te séddaleeguñ ko quoi te xumus yonent ma lay sarsam génnagul looloo tax mooy li muy am un bi muy am ci euh, butin de guerre yi comme ni ko alxuraan wax mu ne ñenn ñu wax lool wa qaala ba'duhum mu ne ñu moom Seydina Abdallah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu mu ne ñeneen ñu ne am ñeneen ñu ne naha anha al battali annaha kaanat ta'kulu al 'adira mu ne ñoom ñeneen ñi ne non non non yonent bi alayhi salaatu salaam foog nañ ne da koo tere définitivement ndax lan ndax moom mbaam sëf da doon lekk li nga xam ne mooy day lekk li nga xam ne mooy saleté yi kon deuxième kon am nañu ne li tax li tax li tax ñu daal di koy tere mooy ne day lekk lan day lekk li nga xam ne mooy salte day lekk li nga xam ne mooy saleté looloo tax ñu daal di koy tere mooy déchets yi lay lekk ak yooyu moo tax ñu daal di koy tere kon gis nañ déewangoo mu am beneen cause boo xamante ne ni ah Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma moom da ko doon wax te da ci doon posé wu ay question te loolu xadis boobu tuddoon nañ ko ba léegi imaam al Buxaari moo ko solo ñaari xadis ñaari xadis après bi nga xam ne ci la solo xadis bi nga xam ne moom lañu wax sànq mu ne ah muy xadisu seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne laa adri anuhiya anhu rasulullahi anahaa bo anahaa anhu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min ajli annahu kaana xamuulata nnaas fa kariha fa kariha an tadhaba an tadhaba xamulatahum mu ne aw xaramahu fi yawmi xaybar laxmal xumuril ahliya seydna abdullah ibn abbas doon posé wu question ndax moom bokk na ci ñi nga xam ne ci saxaaba yi radiyallahu anhu siiwe nañu këne yàppu mbaam sëf lekk tere gañ ko tere woon mais tere googu dafa amoon cause comme xam cause yi la ñuy gis nii séddale wuñu ko ci xumusu euh, euh, maa ngi mel la bokk day ñii ne day ndax day lekk lan day lekk day lekk day lekk euh, salte ñeneen ñi beneen bii mooy bi nga mu ne man de xaw ma ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom Ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne xaw ma ndax yonent bi alayhi salaatu wa da koo tere moom yàpp mbaam suuf ndax dafa nekk loo xam ne warukaayu nit ñi la montuuru nit ñi la woon mooy moom lañ doon war comme que moo leen indi ci guerre bi li ci ëpp ñu ci bari dañoo waroon ay mbaam imagineel ñu commencé di lekk mbaam yooyu imagineel ñu commencé di ko lekk mais bu ñu ko lekkee ren di leen lekk leen bu ñuy ñibbi ci lan la ñuy war mu ne man dama mu ne moom dafa foogoon ne te loolu bokk na ci cause jàppoon ne looloo tax mu ne xaw ma ndax looloo taxoon wala rek da koo xaraamal keroog yow mu Xaybar muy yàpp mbaam yi kon am na ñetti cause yi mu am beneen cause bu tax raison boo xam ne looloo tax yonent bi alayhi salaatu salaam tere ko te loolu mooy li nga xamante ne ni mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër te moom lañ la wax sànq bi ñu ubbi mbir mi ci xadiis Seydina Anas bi nga xam ne mu ngi ci saxiixayni saxiix imaamul Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi ala al-jamii' mu ne lan moom imaam Muslim lan moom ci imaam Anas ne lan maa kaana yawmu Xaybar bi nga xamante ne ci la bésu Xaybar jot. amara digal na abu rasulullah yonente bi alayhi aba talhata sayyidina aba talha al ansaar yii fanaadaa mu woote anna allaha buur yàlla wa rasuluhu ak ndawam bi yanhayaanikum dañu ngi leen di tere ñoom ñaar an luhumi ci yàpp al humur mbaan yi nga xam ne al ahliya yi nga xam ne ñooy koju këri fa innaha rijs ndax moom rijsun dafa nekk loo xam ne sobe la kon cause bi yonent bi saa saam ci boppam moom wax na li tax fa innaha li tax ma tere ko mooy fa innaha sama boroom ak man ñu tere ko mooy fa innaha ndax yàpp mbaam sëf rij sun dafa nekk loo xam ne soobee la kon ci lañuy xamee ne kon li tax dëgg-dëgg ñu tere li nga xamante ne mooy yàpp mbaam sëf du ne par exemple monture la woon dañ doon bañ monture ñu ñu manqué li ñuy war manqué seen warukaay yi seen waruwaay yi manqué wala boog day lekk li nga xam ne jàllaala la ndax buñ nee tàkkulul azira mooy jàllaala jàllaala mooy bépp animal bépp animal boo xam ne day dunde sobe wala à un certain moment dafa lekk sobe di lekk lu sobe ba sobe boobu am effet ci moom ba boo ko daanaka tem nga romb ko sax muy xëy comme mbaam xuux xam nga mbaam xuux boo ko rombee mbaam xuux non seulement moom ci boppam dafa xaraam mais en plus day nekk jàllaale lu fekk que muy lekk loo xamante ne ni mooy salte la mais buñ naan jàllaale en général li ñu koy wax mooy yi nga xam ne animal yi nga xam ne dañ koy mën a lekk mais sauf que mais mais jàllaala mooy na bépp animal que sa soit bu ñuy lekk ak buñ boo xam ne yàppam dagan na wala yàppam daganul buy dunde sobe loolu jàllaala la moo tax mbaam bi ñoom ñu ne woon parce que da lekk ndax min jawalatil qarya mooy da doon wër ci ci ci ci ci ci ci village bi ñu bàyyi ko muy wër di di di jaar ci sën yi di lekk di di vider sën yi di lekk di di ci ci santaare yi muy poubelles yeeg yooyu ci la doon lekk ñu ne looloo taxoon am ñu ne loolu moo tax ñu daal di koy tere moom jàllaal kon loolu mooy jàllaa la léegi nag Euh, bon ñu euh, kii mooy nag lu mel noonu jàllaa la mais léegi jàllaa la moom bu xewee nan lañ koy def ndax jàllaa la mën na nekk aw jën mën na nekk am xaar mën na nekk aw bëy mën na nekk ganaar mën na nekk kanaara xam nga euh, lekk ganaar bokk na ci li tax xam nga lekk lekk ganaar mooy dafa dagan comme xadiisu Seydina Abu Muusa bi nekk ci Saxiixayni ci saxiixu imaam ci saxiix imaamul Buxaari en tout cas euh, bon leeratuma ndax imaam Muslim bon xaw ma ndax solo na ko déet mais c'est sûr que imaam ci kitaabu zabaa'ih imaam euh, al Buxaari solo na ko foofu mooy xadiis Seydina Abu Muusa al Ash'ari radiyallahu anhu mu ne bu fekk waa ji ñu togg indil leen indi ko yàppu ganaar am denn waay bu nekk ci wet gi moom bon euh, lekkul ko mel ne mu ne ko yow lan moo tax lekk ko ñii ñuy lekk mu ne yow lan moo tax lekkoo ci ganaar gii ñuy mos mu ne ndax dama ko gis muy lekk loo xam ne salte la ko quoi looloo tax bëgguma koo lekk mu ne ko kaay gis naa yonent bi alayhi salaatu salaam di ci lekk mooy lekk ganaar kon mais par exemple ay kanaara yi kanaara xam a kanaara kanaara boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy wute naan est-ce que lekk ko sax dagan naam parce que wala doog du nekk loo xam ne lu ñu sip la mooy dañoo lekk ko dañ koo sip bokk voilà sip sip le fait que lan moo tax ñuy poser wu question wam ndax kanaara li muy lekk ay sobe mais bu dee àggul fi ñu la wax mooy loo xam ne di ko dunde ba mu am ba mu am ba am effet ci moom nga xam ne mbir mi dafa mujj mais boo gisee xam ne kii bu rombee rek mais daanaka sobe yi kese xeeñ mu leer na kii moom affaire yi nag am na effet ci moom bu boobaa nan nga ciy génne mooy ku am xar mu mel noonu xar moo xam ne dafa lekk sobe ba commencé mu am effet ci moom loolu lekk ko day xaram léegi nan ngay dem est ce que da ngay koy sànni non wala nga rendi ko sànni yàpp yu déedéet da nga koy tëj denc ko moo xam wala foo ko man di bàyyi daal foo xam ne léegi dootul lekkati sobe yu dagan yoo xam ne yu yu yu laat pas dagan ndax xar yi amul dagan ak yooyu mais yow mi koy lekk yow yow mi koy yar yow yaa am yaa war di leen jox loo xam ne du sobe ndax boo leen joxee sobe di leen jox sobe bu yàggee yow sa affaire nga yàq après léegi mooy da koy denc ñetti fan di ko jox lu wuteeg lool di ko jox loo xam ne lu laab la muy lekk di naan ci lu laab ba ni nga xamante ne deret ji day renouveler wu kii bi renouveler wu bu boobaa nag ci lay dagan nit ki mën koo lekk noonu la ñuy régler jàllaala kon ñenn ñi dañ ne woon jàllaala la ñenn ñi ne parce que moon monture la woon ñenn ñi ne parce que lan ci butin de guerre bi la woon te xumus bi génnagul woon séddaleeguñ ko woon waaye yooyu yépp bi nga xam ne mooy li dëgër mooy li yonent bi alayhi salaatu salaam wax te loolu fa la ñuy xame ne looloo tax këne yonent bi alayhi salaatu salaam da ko tere ndax lan fa innaha rijsun fa innaha rijsun ndax lan moom dafa nekk loo xamante ni nii euh, sobe la ci boppam léegi nag xam nga lu mel nii par exemple ci wàllu usul boo demee xadis euh, xam nga xadis oh, bu mel ni ba bii nii gisoon nañ ko ci buluwul maram bi voilà mooy euh, kitaabu kitaabu tahaara baabu izalati najasati wa bayaaniha bunt bi nga xam ne ci la imaam alxaafiz ibn xajar di wax ci izalati najasati ci ni ñuy dindee sobe wa bayaaniha ak leeral lan mooy sobe deuxième xadis bi ginnaaw xadiis bi wax ci wàllu vinaigre sàngara ak vinaigre xadiis bi ci topp dane wa anhu ci fekk xadiis bu njëkk bi Seydina Anas la ko jële mu ne wa anhu ba léegi mu ngi jële moom imaam al-Hafiz ibn Hajar ci Bulughul Maram di jële ci kan seyna Anas ibn Malik radiyallahu anhu di jële ci moom ba léegi mu ne anhu annahu qaala mu ne lamma kaana ba nga xamante ne ca la xew yow mu xaybara bésub xaybar mooy xareb xaybar waxoon nañ yow mu foofu leeraloon nañ ko biñ ci àggee yow mu xaybar amara digal na rasulullahi ndawu yàlla li sallallahu alayhi talhata sama baay jiitle muy baay jiitle sayna anas muy aba talha al ansari radiyallahu anhu fanaadaa mu woote ci biir nit ñi ne anna allah yégle anna allah que ne buur yàlla wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam yanhayaanikum ñu ngi leen di tere an luhumil humuril ahliya ci yàppum lab ya lekk ci yàpp mbaam sëf fa innaha ndax moom rijsun rijs la lool suñu sëriñ sharaa na ko radiyallahu anhu leeral na ko foofu mooy boo bëggee lu ci gën yaatu ci wàllu mufradaat yeeg taxrij yee taxrij yi defoon nañ ko ñun defoon nañu côté taxrij bi gis nañ ko bi biñ ci àggee ñi ñi indi xadiis yooyu yépp te tudd nañ saxaaba yi mais comme ci yan téere la nekk yooyu yooyu waxoon nañ ko bi ñu ci àggee instant bi dañoo nekk ci masala fiqhiyya yi mooy ne lool noonu par exemple li lay liy tax nga xam ndax loolu am solo la mooy que yow gis nañu xaraamal gi am na mais dafa am benn préalable mooy jullit bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam teree sharia tere benn mbir moom dafa war a bàyyi waaw ida amartukum bi shay'in yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu ma leen digalee ci dara fa'tu minhu mastata'tum hadith sayna Abu Hurayra mu ngi mu ne bu ma leen digalee benn mbir na ngeen ci na ko dikke def li ci man fattaqullaha la alxuraan wax mastata'tum ragal leen yàlla seen kem kàttan ku nekk li nga man def ko waaw waaye nag bu leen foog ne tricher mën naa am ndax allahu moom ya'lamul kaadiba min as-saadiq moom xam na ki nga xam min as-saadiqa min al-kaadib xam na ki di wax dëgg ak ki nga xamante ne waxul dëgg day tricher mooy fattaqullaha kon ndigal bu jotee ragal leen yàlla mooy jëfe leen digal li masataatum ku nekk kem kàttanam bu ci kenn gàttañ lu wala ngay tricher waaye bu tere ñëwee tere nag amul lool tere moom dangay ngay baax fa ida wa ida nahaytukum an shay'in wala an amrin fantahu mu ne bu ma leen teree dara na ngeen bàyyi ci saasi tere moom amul pareegu ma loolu moo tax waxi caaxaan la soxna si bàyyil mèche mèche xanaa yëgoo woon ne dafa xaram naan man parewuma xam nga parewuma moo tax dafa laaj eh, non loolu amul parewuma ak rouleel rek ñàkk koo roule benn la pare nga parewoo c'est pareil benn kese la mooy ne dangay arrêté voilà l'islam bu teree da ngay xaraam na xaraam na man damaa nekk yor sama sama épicerie boo xam ne man yàpp yi may jaay waaye yàpp yi kenn du ko rendee ci yoonu sharia bis bi ma ko yëgee laay tëj tëj lan mooy du ma ko léegi fexe outil fournisseur yoo xam ne xalaal lañuy ñuy jaay mais amatoo droit ginnaaw bi nga xamante ne xaraam na koy continuer di def loolu la wa idha nahaytukum an shay'in fantahu bu ma leen teree na ngeen arrêté waaw wa ma nahakum anhu fantahu lu mu leen tere moom alayhi salaatu wasalaam na ngeen arrêté loolu euh, kon loolu mooy préalable bi yonent bi alayhi salaatu salaam tere na an luhumil humuril ahliya en tant que jullit li ngay def danga koy ba mooy ne man bu doon ne man looloo nekkoon sama commerce ah yàpp mbaam yi dox na de man de saay ci laa ame sama notoriété ci laa ame sama capital bi ñuy coow sama immeuble yi yépp ci laa ko amee bés bi nga xamante ne xaraam na danga koy ba léegi nag l'islam bu la tëjalee fenêtre lay ubbil ngandum boulevard moom du day tëj buntu ubbi fenêtre non non non l'islam lay tëj ubbi boulevard xam nga ne boulevard ëpp njariñ fenêtre kese waaw waaw maa la ko wax léegi danaan la léegi sa mbaam yooyu seetil beneen façon yàpp booy jaay bu dagan nga jaay ko mais mbaam bi da nga koy arrêté jaaykatu whisky champagne rosé yooyu yépp Seydi Ibrahim yi gars yi ñëw subhaanallah xam nga boo daa mel ni nag boobu wolof yi xamuñu ko ndax euh, Maghreb bi ñoo xam boobu <laughs> gars yi ab ab ab ab sàngara lañ tudde Sidi Ibrahim subhaanallah Sidi Ibrahim mooy sang mooy Seyna Ibrahim même bu dee ne keneen la mais turam la na ñu koy tudde ab sàngara bu siiw la ci Maghreb bi Sidi Ibrahim xaw ma na lañ koy waxe ah mooy di ko gaawal noonu mais Sidi Ibrahim lañ tudde ab sàngara comme comme li ngay amee fii ñu naan lii c'est le Beaujolais euh, le Ricard yooyu noonu mais gars yi boo xam ne Sidi Ibrahim la tudd subhaanallah subhaanallah gars yi daal ñii wa zayyana lahum shaytaanu a'maalahum dëgg-dëgg shaytaane iblis nag taaralal na nag nit ñi nag seen jëf yi mais lu toll ni sàngara xaraam gi mu xaraam te leer nga ñëw tudd tur tur bu toll ni noonu nga tudde ko Sidi Ibrahim waliyasu billah subhaanallah nañu buur yàlla musal ci yooyu subhaanallah say champagne mooy boo ciy jaay nga xam ne tey xaraam na keroog nga koy baax waaw léegi nag ñu ne la soppi ko nga def ko brasserie boo xam ne boisson ngay jaay jaayi lisa sax moo gën jaay lisa defaral lu mel lisa boisson yi eh, eh, fait maison yi wala yi nga xam ne indi euh, ki produits locaux yi nga koy def ñoomin Dakar ak ki ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom kii ñoom ñoom madd ak jus de bouye yu mel noonu defaral yooyu wala nga seet yeneen daal wala ñoom oasis mais daal mooy yii day xaram léegi mooy kon jullit lool la bu ñu teree tere loolu mooy jullit noonu la war a mel moo tax Seydina Abu euh, Abu Bakr bokk na lim ñu rawee lool ci la moom bu yonent ak saxaaba yi radiyallahu anhum loolu la woon ñoom bu yenenti ma lay saab saab ma see tere amul du toog naan mais est-ce que tere boobu nañ seet li ci ginnaaw tere bi dañu ko siblay tekki wala kii non ñoom tere nañ ko dañuy ba jamais ñu laaj ay est-ce que dañ koo sibëg wala xaraam lay tekki déedéet yonent mi alei satu ma ko tere ñu ba te nag ku bëgg ku bëgg ku bëgg roy yonent mi alei satu salaam ngay mel ne mooy yow doo nekk mooy c'est bien sûr dañ koy jàng dañ koy jàngal ndax mënuñ ko bañ a jàngale ndax tamit yi nga xam ne moom la xaraamal la sharia yi xaraamal yépp tolluñu degré loolu dañ koy jàngale niir nit ñi xam ko mais tekkiwul mu ko ngir yow ngay tànn ci yi nga xam ne dañ koo xaraamal yi nga xam ne darajaay sib nga yor nga leen di def loolu taxul c'est pas dans ce but-là pour xam par exemple ci jamono joo xam ne il faut nga bàyyi nga nga defandoo comme bu dee jëf yi li nga xam ne farata la yi bu diglee lii farata la lee lee dañ koo sopp ñoom ñaar il faut te benn waxtu lañ daje il faut nga def ci benn manoo leen defandoo en même temps nga war a xam ne ah lii de mooy farata moo ëpp priorité moom laay def bàyyi bële yu mel noonu rek la ci kaa yooyu kese la mais pas ne pour yow nga bàyyi ko am na ñoo xam ne ba ñu xamee ne julli fa julli ki naafila naafila yi ñuy def ci koor gi sunna la am ne mais am na waa joo xam daf foogoon ne farata la farata la ko tegoon bés ba mu xamee ne mbir mi nekk sunna la ferveur ba mu ci amoon commencé deñ nin doon gaaw a demee di xaar ci jàkke di kii ba mu yëgee ne mbir mi ndekete du farata la commencé daal di daal di koy daal di daal di commencé bàyyi loxom ku ñu mel noonu nag mieux vaut sax nga bañ leen a xamal yooyu ndax lan mooy yow dafa mel ni xamal gi ñu leen di xamal mooy ñoom ñu ngi ci la ñuy raye sunnaa yonent bi alayhi salaam ndax ñu ngi yàkkamti bañ ne sunna la wala lii sunna la ñu ne leen waaw ñu bokk yaa subhaanallah mooy nit ñi ngay gis ñuy def loolu am nañ seen idole ci wàllu football beeg yooyu wala caaxaan yi wala musiciens yeeg ñooñu ak ñoo bëgg a niroog ñoom ta léeg-léeg sax jarul ñu naan la ñoom ci mooy seen seet fan si diw la il fi nga gis ko ak ni muy doxeek ni muy waxee nga xam ne kii de boo xamee bu dee xam nga waajoo jële caaxaankat boobu la nga xam ne kii caaxaankat boobu lay toppandoo waaye bu dee yonent bi salaam ñàkkamti nañ ñoo xam ne lii la ne def leen lii mais àggul darajaay farata ñu babu xam nga loolu logiqueul loolu logiqueul kon loolu mooy préalable lu jullit bu l'islam diglee nga def sans pour autant di laaj naan ay kayfa ak naka la ak ana lu tax loolu mooy préalable ginnaaw bu loolu saxee nag ci xol yi ba ñépp jàpp ko xamee ko noonu di ko jëfe noonu léegi nag ñu jàll ci beneen étape bi mooy xool sagesse yi yi nekk ci ginnaaw ndax buur yàlla lool la kitaabun uhkimat aayaatu téere bii alxuraan buur yàlla moo xereñe li nga xam ne mooy verset yi aaya yi ci ne mooy day am ay sagesse sagesse yooyu nag buur yàlla am na yoo xam ne kenn du ko xam ku dul buur yàlla am na yoo xamante ne ñenn la koy xamal am na yoo xam ne ñu bari dinañu ko xam am na yoo xam ne booy liir nii ci kaw di ko xam mais lu mu ci man di demee sagesse réelle dëgg dëgg dëgg yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko xam moom la ko suñu boroom xamal ak képp koo xamante ne moom ñamal na la ci voilà léegi nag après bu boobaa dàqul ñuy xool lan moo tax ñu tere lii ci kaw loolu ci la ñu gis cause yi lan moo tax mal la fi tahrimi euh, euh, euh, al humur al ahliya yawma lan moo lan moo illa bi lan moo cause bi lan mooy raison bi nekk ci le fait que ñu xaraamal ko ñu gis ci kon ñeenti wax que ni da dafa nekkoon monture doon bañ mu manqué ñii ne parce que ci butin de guerre bi la séddalee guñu ko ñii ne parce que jàllaala la mooy da doon lekk ci li nga xamante ne ni mooy eh, salte yi waaye bi gën a dëgër bépp mooy bi yonent bi alei satu wax ci biir xadiis bi ne fa innaha ndax dëgg-dëgg moom ricsun moom dafa nekk loo xam ne sobe la te loolu ci wàllu usul tanqiixul manaat moo la koy may nga xam ko parce que tanqiixul manaat ak tanqiixu huwa tahdiibu wat taxliisu ak tanqiix mooy comme ni forgeron bi yore benn benn boo xam ne weñ goo xam ne dafa ruuy ruuy bi da ko laal mu commencé ñuul moom mu commencé di ko teg ko ci mbir yi di ko xoos di ko xoos ak ak ak li muy yëngal noonu muy étincelle di ko xoos di ko xoos ba mu commencé di lerat leer nañ yooyu yëpp deñ loolu mooy tanqiya almanaat mooy li nga xam ne dafa taqaloo ak ku ak cause bi nga xam ne moo taqaloo ak àtte bi lan lay xam ne ana àtte bi ban cause réellement moo waral àtte bi wàcc xam nga ci kaw nii mooy boo gisee xadiis yi nii mooy danga naan mais cause yi tax kon ci selon waxu saxaaba yi kese mooy radiyallahu anhum ak seen wute ci seen biir mais dañ naan cause yi bari na ñii nee nañ parce que dañ ko dañ ko butin de guerre bi dañ koo séddaleegul ñii ne parce que monture la woon dañ doon bañ mu manqué ñii ne parce que jàllaala la da doon lekk day lekk li nga xam ne mooy sobe ñu gis ci xadis bi mais loolu xadis bi pourtant nee na inna haaric am na nag yeneen xadis yoo xam ne mooy àggul foofu dana rek euh, comme yonent bi dafa xaraamal li nga xamante ne ni Euh, yàpp mbaam xuux waaye ki doon jot tey wax na mbir mi mais loolu mooy wane ne tamit mooy mooy cause mën naa nekk ci texte boroom xam-xam boroom xam-xam laa wax loolu buur yàlla nëbb ko cause boobu pourtant mu ngi texte bi leer nañ mais buur yàlla def gisu ko muy seeti cause bi feneen alors que cause bi mu ngi ci aaya bi muy aaya bi muy bi nga xam ne moom fi la jëlee àtte bi li tax àtte bi wàcc mu ngi ci aay bi mais buur yàlla def na ne gisu ko mu koy seet feneen loolu nag moo dal saxaaba yi radiyallahu anhum ñenn ci ñoom ñi nga xam ne dañu jàpp ne lii la que ne jàllaala la woon wala boog dañ ko butin de bu ñu bu ñu séddaleegul wala monture loo looloo leen dal mooy ne lan ndax boo nee xam nga lan moo tax ndax affaire yi il faut ngay xam wax ju nekk lan moo làmboo ci ginnaawam. ndax bés boo euh, buñ nee léegi nañ jàpp cause mooy ndax tanqiixul manaat bi ni muy demee ci usul mooy damay teg mooy ne ab àtte dafa am yu xew ay mbir yoo xam ne ay affaires yu xew yu wuute bi ñu xewee am benn àtte bu wàcc benn circonstance benn mbir moo mooy dañu nekk benn temps benn jamono am yu xewandoo bi yooyu xewandoowee am benn àtte bu wàcc léegi boroom xam-xam bi rahmatullah alayhim day fexe xool ana ban ci cause yi ci cause yi xewoon bi mbir mi wàcc ana ban ci ñoom réellement moo waral àtte bi wàcc loolu nag dafa laaj travail dafa laaj travail léegi na koy xamee premièrement dañ naan ñun fii moom dafa leer ndax yonent mi alayhi salaatu salaam ci boppam ash-shari'u moom mi nga xam ne mooy tëral àtte moom alayhi salaatu salaam moo ne fa innaha rijsun ndax lii moo tax dafa nekk sobe kon xam nañ ko mu leer léegi nag wax jooju dafa am lu muy làmb lu mu làmboo mooy bu nee bu mooy te mooy li gën a dëgër te yonent mi alayhi salaatu moo ko wax mu ngi ci texte bi loolu nag ci lañuy xamee ne kon yàppu mbaam sëf day xaraam ilaa yawmil qiyaama fekk nit a ngi taxaw ci kaw suuf yàpp mbaam xuux mbaam sëf an a apostrophe n e an boobu noonu lan moom day nekk loo xam ne dafay xaram ndax moom ak xaraamam jëmm boppam xaraamu jëmm boppam la fa innaha ndax moom rijsun moom moom sobe la léegi nag bu ñu xamee lool kon moo tax li ñu doon wax sànq naan Sénégal ña fa doon rendi mbaam yi vétérinaire vétérinaire yi wax yooyu seen wax amul benn njariñ amul benn njariñ vis à ci wàllu charia amul benn njariñ ndax de toute façon luñ ci man di wax mooy dafa xaraam dafa xaraam te yonent ma lay moo ko xaraamal léegi nag mu des yeneen wax yi mooy par exemple ki ne mbir mi parce que monture la ak yeneen yi ñett yooyu yépp ndax al al xukmu yaduuru ma'a illatihi haythu daarat wujudan wa adaman mooy ne al xukmu yaduuru ma'a illatihi haythu daarat ndax àtte day topp cause bi taxoon mooy ne bu dee yow dafa am benn cause bu tax àtte bi xew ah bu dee ne euh, li waral par exemple li waral waa ji ñu war koo dóor téeméeri yaram mooy dafa njaaloo nekk célibataire njaaloo voilà ndax bu dee marié bu njaaloo ko rañ ma lañ koy def léegi mooy koo xamante ni célibataire la njaaloo acte bi mooy lan mooy ñu dóor ko téeméeri yar mooy acte boobu lan moo ko ah, téeméeri yar yooyu lan moo ko waral mooy njaaloo gi léegi bu dee ki nga xam ne moom njaaloowul mooy kenn du ko dóor mooy waa ji ñu dóor dóor nañ ko téeméeri yar ndax loolu la àtte bi wax mënuñu xëy di continuer waat di ko dóor ndax lan mooy bu dee njaaloowul waatu mbir mi kenn du ko dóoraat ndax al hukmu yaduuru day wër-wërloo ak li nga xam ne àtte bi day wër-wërloo tax tax bi cause bi taxoon mu ne fi bu fi cause bi newee mu ne fi mooy bu njaaloo waatee ñu fëggaat ko téeméeri yam bu njaaloowul kenn du ko def dara voilà kon loolu la léegi fii mooy bu dee da nag ne jàllaala la mooy day lekk sobe moo tax. mooy kon looloo tax yonent ma lay sa santere ko mais kon mooy mbaam xuux moo mbaam sëf boo xamante ne nii moom lekkul euh, lekkul sobe kon day dagan yàppam day dagan lool la loolu lay tekki kon boo ne affaire monture la mooy bu dañ demee bu monture yi léegi ñu assuré wu ne am nañ monture yu doy ay warwaay yu doy bu boobaa day dagan boo nee tamit ndax butin de guerre la bu ñu ah bu ñu séddaleegul mooy kon bés bi ñu séddalee butin de guerre bi day mujj dagan alors que mbir yi noonu mooy yeneen time alay saa saam da koo xaraamal te loolu tanqiixul manaat bi moo ñu koy may ñu xam ne kon noon ngay deme di procéder par ndànk-ndànk ba xam ne li tax cause bi réellement mooy li nga xamante ne nii mooy euh, moom mbaam li mu doon ba pare voilà léegi boo ko xamee taxqiiqul manaat bi ndax dafa am lu ñu naan taxriijul euh, tan euh, tanqiixul manaat ak taxriijul manaat ak taxqiiqul manaat yooyu yëpp ci wàll usul par exemple taxrijul manaat bi moom moo lay permettre après nga mën a def qiyaas ci affaire bi mooy ne comme que euh, boo defee kii bi nga xam ne euh, mbir mi ndax qiyaas raisonnement par analogie pour nga def ko il faut nga am loo xam ne origine mooy euh, asl ak fara mooy da am loo xam ne mooy origine ak loo xam ne branche la ilxaaqu ndax alqiyaasu ilxaaqu far'in bi aslin li illatin jaami'atin baynahuma fi al-hukm loolu mooy qiyaas mooy da ngay jël loo xam ne ilxaaqu aslin li far da ngay jël ab ab loo xam ne mooy àtte boo xam ne àtteem leer na comme mbaam xuux fii mbaam mënaan mbaam xuux mbaam sëf yonent mi alei satu salaam nee na fa innaha rijsun ndax moom ci boppam mooy li nga xamante ni dafa sobewu ñu ne la waaw loolu cosaan la kon léegi bu ma bëggee bu ma gisee beneen animal nan laay xamee ne bon animal bii moom Euh, moom it euh, lekk ko dootul dagan mooy bu dee ne dafa nekk animal boo xamante ni moom sobeek biir mooy sobee moom sobeek jëmm la am dañuy xam ne bépp animal boo xamante ne sobeek jëmm la am même bu dee alxuraan tudd ko te booy mooy il faut mu tudd ko ndax côté lekk yi da ngay gis ne da koy tudd mais bu dee ne sobeek jëmm la am dañuy xam ne kon lii moom day nekk loo xamante ne ni lekk ko du dagan comme ni nga xamante ne lekk li nga xam ne mooy yàpp mbaam mi nga xam ne soba jëmm la am lekk ko du dagan voilà voilà kon ci kaw noonu kon euh, muy li jëm ci wàllu kon yàpp mbaam xux mbaam sëf euh, kon loolu gis nañ ne kon loolu mooy masala yi nga xam ne ñooy wër-wërloo ci moom waaye yooyu dañoo yóbbu ci leneen mooy ci kaw mas masala boobu mooy gisoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu dafa am yoo xam ne lekk yoo xam ne da leen a tere keroog daf leen a tere keroog te nañ dinañ ci ñëw am na boo xam ne moo ko fàttee fayeen ni dañ may fëggum pour yaa tëtët même bu dee dalaloon <laughs> da dalaloon naa seen xel ne leen boo man ngeen a lekk muy li nga xam ne mooy laaj <laughs> waaw laaj mooy waxoon nañ ne dinañ ci ñëw ci ci ci ci ci bërëb bii voilà buñ àggee fii ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam keroog comme niñ ko gisoon bokk na ci nga xam ne moom la tere woon ah mooy laay de <laughs> eh, way jële yooyu insha allah dinañ cëw mais léegi comme que ñu ngi ci affaire yàpp léegi eh, bon mbaam mbaam génn guñ ci am na yeneen masala mooy waa léegi léegi léegi ginnaaw bi ñu xamee ne kon yàpp mbaam sëf dafa xaraama lekk mooy ne ci lañuy xamaale tamit que ni yàpp mbaam sëf dafa lan ritz bi mu wax mooy dafa sobewu xaraama lekk gi fu ñu ko jële mooy xiifoon nañu bay togg ba mu ko ba cin yi bax ba mu ñor mu ne këpp leen lépp moom alayhi salaatu wa salaam ñu këpp ko ci lañuy xamee ne kon loolu lekk ko à partir boobu dafa xaraam ginnaaw bi mu lan bi mu daganee ndax bu daganul woon saxaaba yi radiyallahu anhum doonuñ ko woon rendi bu doon ne avant ndax ci aaya bi gisoon nañ aaya bi mais comme que sunna day day day àtte comme ne alxuraan bi àtte yonent ma alayhi salaatu moo ci moom la suñu borom ci làmmiñam la jaarale xaraam googu te jaaralu ko ci yaxu alxuraan mooy ne saxaaba yi bi ñu koy rendi di ko di ko togg lool mooy bu doon ne daganul doonuñ ko woon def en tout cas au moins waxuñ ci woon dara te wax nañ la sànk ne la al aslu al aslu fil ashyaa'i al ibaaha li nga xam ne mooy cosaan ci mbir yi mooy dañoo laab léegi bi nga xamante ne ci la xaraam la yonent mi saa saam li ñuy xam ne du ñu ko lekk mu ne këpp leen ko laa taquluha comme ñu ko gisee sànq ci xadiisu imaam Abdullah ibn Abi Awfa bi mu ne munaadi rasulillahi bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ne laa taquluha bu leen ko lekk. te ngeen këpp ko fa ahriquha ñu daal koy sotti am na ci yeneen riwaaya mu ne leen cin yooyu ngeen toj ko ñu daal di koy laaj na ko ndax mën nañ koo raxas mu ne waaw ngeen raxas ko voilà léegi dinañ ñëw ci lii ni li ñu wax nii yépp am na acte boo xam ne acte masala usul yi bu ci génn tamit masala usul yi ci li ñu nettali bii que ne ci am na ci riwaay yoo xam ne yonent mi sallallahu alayhi ñu toj cin yi après këpp ko toj ci yi ñu daal di koy laaj ne ko est ce que mënuñu koo raxas mu ne waaw kon raxas leen ko loolu am na masala usuliya boo xam ne insha allah dinañ ko tudd léegi mais nañu ñëw ci mbaam ba pare ndax mbaam foogoon naa ne pare nañ ci mais am na yoo xam ne maa ngi koy door a fàttaliku mooy que ñu xamee ne kon kon lekk ji xam nañ dafa xaram yàpp gi dafa nekk loo xam ne dafa sobewu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne fa innaha ndax moom rijsun dafa nekk loo xamante ne nii soobee la léegi est-ce que loolu day tekki ne kon yaramu mbaam mbaam mbaam sëf ku ko laal ku ko laal ah comme mu ñaq bu ñaqee nga laal ko danga bu boobaa mooy soobe moo la laal sa yére yi wala fi mu la laal sa yaram danga koo war a raxas loolu beneen masala la di ah oui suite logique affaire bi suite logique affaire bi bu boobaa dañ naan la li gën a dëgër insha allahu taala euh, en plus lan en plus en plus mooy bon ñaq bi waaye ñaq bi ak tiflit comme boo ko takkee charrette wala nga koy wommat muy yuut kii bi wala baaf yi di la laal wala mu ñendu laal la mu ndax day jekki rek yëngal bopp bi après ñendu noonu mu laal la est ce que loolu yëpp ay sobe la ndax ci mbaam la jóge ñaxam ak yooyu yooyu incha allah li gën a dëgër mooy ne yooyu noonu du sobe yooyu du sobe xam nga bu dee par exemple ngiru xanafiya yi rahmatullah yi ñoom dañu jàpp ne ñaq wi mooy yooyu day topp li nga xamante ni mooy yooyu yëpp day topp li nga xam ne mooy yàpp bi animal bu ne loolu règle la ci ñoom animal bépp animal boo xamante ne ni yàpp lekk yàppam dafa xaram yàppam dafa lekk yàppam dafa xaram mooy yi nga xam ne ñaq beeg yooyu ndax yooyu dañ ne jógewul fenn lu dul ci yàpp bi lay jóge ñoom day nekk loo xam ne du làpp mais li gën a dëgër insha mooy ne day làpp lan moo tax ndax yonent bi alayhi salaatu salaam da doon war mbaam comme li Seydina wax radiyallahu taala anhu ne kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala ximaar fa qaala mooy fa naadaani fa qaala yaa Muaaz ibn Jabal fa qultu labbayka ya rasulallah wa sa'dayk mu waxaat yaa Muaaz ibn Jabal moo ne ko ya labbayka ya wasa wala labbayka wa sa'day mu waxaat may leel lay yu waxaat mbir mi yaa Mu'adh ibn Jabal voilà ah. mooy ne da doon war mbaam te bu waree mbaam de toute façon mbaam mi dina ñaq bu doon ne yaramu mbaam day day day day day kii loolu loolu kon day lan day laabal du du kii te après Xaybar saxaaba yi radiyallahu anhum yonent bi alayhi salaatu salaam da doon war mbaam xoola nga ne ma hé gis nga nag bul foog ne ñun wax ay wax nii rek di ko sànni noonu te doo yow léegi fii moo <laughs> saay moo neex de après Xaybar ah, yow kam